est-ce julli ci biir wa wa wa wa foog naa li may wax leer na mooy ci biir kaaba gi à l'intérieur de cette de de de de de de de de de ce bâtiment là bi ngay gis màkk lu ñu loolu noonu ñuy solal yére looloo tax may wax ci biir julli ci biir waxuma jëm julli ci kanamam non loolu moom taxul ñuy wax lool moom loolu moom moom loolu bu wax ji waaw li ñuy wax mooy ku ñëw ubbi buntu kaaba gi. dugg ci biir julli fa loolu est mën naa nekk walla déet loolu mooy laaj bi ah loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullah yi dafa am parce que dañoo jële ci seydna abdullah ibn abbas këne julli ci biir kaaba gi moom du mooy du wér ci lu ñu joyal voilà ci lu ñu jooyal loolu mooy la mooy boo fa jullee naafila boo fa jullee farata ñoo yem julli jooju du wér waaw ah ndax lan mooy loolu dañ ko jële ci Seydina Abdullah ibn Abbas xam nga wax jii day day logique ak moom li mu riwaay ak ne yonent bi alayhi salaatu ci biir ndax Seydina Usaama moo ko wax am na ci beneen mu ne Seydina al-Fadl grand frère am bi moo ko wax ah Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhum mooy ne kon kooku bu la nee moom julli ci kaaba ji bu ñu soloowee ci moom këne julli ci kaaba gi moom moo xam ci biir ngay naafila walla ngay farata ñoo ci yem mooy du du wér mooy loolu logique na ak li mu solo léegi ana lan mooy lan moo tax lan moo tax du wér mu ne parce que affaire bi lenn la yow alxuraan dañu ne fu ngeen tollu fu ngeen man di nekk fa wallu wujuhakum qibalal masjidil haram na ngeen wëlbateku dirigé wu vers al masjidul haram lan lañ fa kii mooy mooy kaaba gi nga xam ne mooy qibla qibla bi mooy qibla bi fi nga xam ne moom la ñuy ngir mën a julli te loolu dafa bokk ci charte julli baax mooy istiqbaalul qibla loolu nag mooy jullit farata jullit farata bu dee jullit farata la par force loolu condition la ci pour julli ji baax li nga xam ne pour julli baax dangaa war a am njàpp wala boo nga amuk laab moo xam laab gi nga xam ne maa iya la wala turaabiya la ba ba mu des ay conditions quoi yoo xam ne extrême la comme fàq du tahuray ni kooku taxul ñuy wax ki nga xam ne moom dafa ñàkk manu la tiim te manu la manu la jàpp kooku taxul ñuy wax kooku taxul ñuy wax ki tax ñuy wax fii mooy koo xamante ne ci condition yoo xam ne soit mu ñàkk ndox mais mu mën a tiim wala boog mu mën a jàpp wala mën a sangu set mooy ne condition la comme ni jàpp nekk condition ngir julli ji baax ndax laa yaqbalu llahu salaata ahadikum ida ahdatha hatta yatawadda comme ni ko imaam muslim solo ba mu nekk sahih eh, ci sunan imaam tirmidhi radiyallahu ta'ala anhu kenn buur yàlla ah non mu ngi ci sahih ay ni bële la laa tuqbalu salaatun bi ghayri tuhur wala sadaqatun min ghulul boobu laa foofu boobu laa ko kii woon voilà kene buur yàlla say bu ngi bële xadiis sayna abdallah ibnu umar la bii nag may wax nii laa yaqbalu allahu salaata ahadikum idaa ahdatha yatawadda loolu xadiisu saydina abu hurayra radiyallahu taala anhu wa ardaah la buur yàlla du nangu julli kenn ci yéen bu tojalee lu dul mu jàpp kon léegi jeex na mooy nit ci njàpp nekk condition ci julli wala laab noonu la istiqbaalul qibla nekk li nga xam ne condition la voilà léegi wax bii ñu jële ci Seydina bi ñu nettali Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma mooy que ne parce que lu tax que ku julli ci Kaaba gi moo xam farata la wala naafila du baax ndax bu boobaa dañ ne moom daan moom lu le mu nekk ci biir kaaba gi day am moom day wan doxam ginnaawam lenn ci kaaba gi te ndigal li mooy alquran bi nga wax sànq dane ngeen jublu fi nga xam ne mooy al masjidul haram fi nga xam ne mooy kaaba gi dañ ñoo dañ ñoo digal alxuraan dañoo digal ñu jàmm ñu jàkkaarloo moom wala ñu diriger wu vers foofu bu dee Sénégal laa ne ma diriger wu vers dëkk bi nekk foofu loolu fa nga xam ne mooy fa la ne léegi nag mu ne lu fekk nga nekk ci biir mooy ne yow yow en fait jàkkaarloo kaaba gi direct ndax am na sa benn partie mooy fi ñu ko wan doq moom xam nga ko wane doq moom mooy jàkkaarloo woo. loolu nag problème la looloo tax julli fa farataat ak li nga xam ne mooy naafile ñoo ci yem du wér voilà am na tamit wax bii dañ koy nettali naan lenn am na ñu ko wax ci maalikiyé yi ak tamit zahiriyé yi dañ koy nettali tamit na imaam tabari it loolu la wax waaye li nga xam ne mais dinañ ñëw ci ngiiru Maliki yi lii du ngiiru Maliki yi rahmatullah buñ la nee am na ci Maliki lu koy wax parce que buñ naan mazhab bi tekkiwul na mazhab bi li mazhab bi wax moom la ñépp ñépp boroom xam-xamu mazhab bi yépp wax ah, ah non non loolu am solo loolu moo tax buñ naan euh, ngiru Maliki yi lii la wax cela ne veut pas dire que yi boo man di gis bu nekk lii la wax loolu tekkiwul lool de léeg-léeg sax liy nekk mazhab bi day wuteeg li imaam Malik ci boppam wax waaw imaam Malik léeg-léeg mu wax lii ak yoom lii ngir bi ñëw jël leneen te bu bu boobaa kenn du waxu imaam Malik moom mooy mazhab bi déedéet dañ naan mazhab bi lii la wax lii mooy te bu ñuy wax dañ daan madhabu imaamu Malik ibn Anas rahmatullahi alayhi imaamu daaril hijrati mooy lii te boo demee ci waxi boppam dafa wuteeg lool voilà madhab du benn nit ay wax rek ñu ne ay ca ba mu des ñoo xamante ne ñoom daanaka moom bu ñu dañuy ràññeeku ci madhab ba daanaka bu ñu waxee moom seen wax poids wu bu rëy lay am waaw comme ñoom imaam an-Nawawi ak ñoom imaam ar-Rafi'i fële ca Shafi'i ya ñoom moom bu ñu dëppoowee benn benn wax nii ne lii même bu imaam Shafi'i waxee le contraire waxu seen wax mooy nekk mazhab bi voilà léegi kon lii nii ñu naan dañ koy nettali ci yenn ci maalike yi këne julli fa naafila ak farata ñoo ci yem du baax loolu du mazhab bi te sax bu lu gën siiw loolu wax ju beew la ci maalike yi rahmatullah yoo xam ne dinañu gis ñoom seen seen mazhab réellement voilà léegi ñi nga xam ne nag dañu ne kon première wax baa ngoog këne julli fa farata ak naafila mooy du wér deuxième wax bi muy wax waa jamaahir que ne sii man nañu julli ci biir kaaba gi xoolal xoolal raisonnement bi de xoolal raisonnement bi parce que comme ça lay gën a simple moo tax masala fiqh yi dañoo bari <laughs> ah loolu moom jarul foo wax mooy gis nga bari giñ bari boo amul technique pour di leen mën a jàpp ak di agencer avis yi ci kii par mooy de toute façon manoo jàpp affaire yi de ndax day mujj jaxasoo sa bopp bi mooy affaire bi da ngay njëkk jël masala biñ tegee est-ce que mën nañoo julli ci biir Kaaba gi loolu mooy laaj bi booy tontu danga naan am na ñaari laaj pour pour simplifier am na ñaari tontu bi ñu njëkk dañ koy nettali ci Seydina Abdullah ibn Abbas ak lenn ci Maliki yi ak Zahiri yi rahmatullahi alayhi ak lenn ci zahir yéey ah pas pas zahir yéey yëpp ñoom ñoo ne tamit loolu man da ne këne julli ci biir Kaaba gi farata wala naafila du wér deuxième avis bi mooy lan mooy ne biir Kaaba gi man nañ cee julli ñaari wax yooyoo ci am léegi nag boo jàppee loolu teel ma deuxième wax bi ñu ne mën nañ fee julli ñoom nag dañoo wuti seen biir ndax ba ñu xamee ne julli moom jullit farata moo am ak julliñ naafila amul ñetteel fard loo xam ne entre fard ak naafila la loo xam ne dañ naan du du ci benn ci ñaar yooyu loolu moom amul ba mu des bu dee ci xanafiya yi waxoon nañ la bii passé li nga xam ne dañuy jàpp ne lii nii waajib la ak ay fard ak yooyu ñoom ñooy def yenn différence yooyu comme naan witar du farata comme comme comme liñ naan ci euh, nu mu tudd euh, julli gee farata la non mais waajib la mooy loo xam nit ki da koo obligation da ko war a def mais àggul ci farata gi nga xam ne moom la julli li nga xam ne mooy euh, gée ak fajar tisbaar tàkkusaan timis hmm. tolloowuñ foofu léegi nag ci seen biir kon ñi ne mën naa nekk ci seen biir nag ñoom ñoo wute waaw ci seen biir ñoom ñoo wute ci seen biir ñi ne julli fa man naa nekk léegi kon mooy wute bi ci fan lay ne mooy est-ce que mën nañu faa julli farata mooy mën a julli ji day tekki ne mën nañoo julli li nga xam ne mooy farata ak naafila loolu lay tekki wala déet ñu ne non non foofu nag la wute foofu la wute bi am parce que ñi nga xam ne euh, ñooy ah xanaa kii xanafiye yi Shafi'iyya yi rahmatullahi alayhim ñoom pour ñoom mooy ne nit ki mën na faa julli naa farata mën na fa julli fa euh, kii tamit euh, naafila ak lan lii mooy seen mazhab kene biir kaaba gi mën nañu fa julli farata mën nañu fa julli naafila sauf que sauf que sauf que sauf que Shafi'i yi rahmatullah ñoom dañ ne il faut nit ki mu jàkkaat mooy ne euh, nu mu tudd euh, il faut waa ji mu jàkkaarloog dara ci kaaba ji euh, lan moo tax ñuy wax loolu lan moo tax ñuy wax loolu parce que bu dee bunt bi dafa ubbeeku bu dee bunt bi ñu ne il faut mu nekk loo xamante ni li mu jàkkaarloo comme ko mooy lo côté boobu am lu ci yëkkatiku lu toll ni comme ginnaawu arraxlu mooy li nga xam ne teg gi nit ki bu toogee ci kiiwam ki gëléem lim ciy teg toog noonu lu toll noonu il faut mbir mi au minimum lu toll noonu am ci voilà ñoom Shafi'i yi rahmatullah alayhim dañuy dañuy def précision boobu léegi nag Euh, kanta Maliki rahmatullah alayhi nga ne ma kon ñoom ñoom ñoom ñoom ne ñoom naa fi la mën naa nekk luy mooy seen mooy li gën a dëgër ci seen mazhab te imaam al-Maziri loolu la wax rahmatullah alayhi mu ne li gën a siiw ci suñu mazhab mooy cere julli farata ci biir Kaaba gi te ku ko fa julli farata farata comme nga dem julli fa timis wala gée wala fajar wala timis wala tàkkusaan kooku day war mu reprendre ab julli ji am na nag ci maalikee rahmatullah alayhi ñoo xam ne ñoom dañ ne man nga faa jullee waaw këne man nga faa jullee ci biir moo tax gis nga masala yi dafa nekk masala yoo xam ne pour nga ñëw ne ñoo ngir sàngam ñépp lii lañ wax loolu mooy li nga xam ne mooy li difficile parce que ci ngir bu ne am na ñoo xam ne ñuy wax lenn li am ñeneen ñu wax le contraire sauf que li gën a siiw ci ci ci ci kii bi imaam al-Maziri ci mazhabu imaam Malik nee na ku fa julli ci biir mooy naafila moom man ngañ faa julli parce que loolu li ko ëndi moo imaam Malik ci boppam dañoo jële ci moom ay wax yoo xam dafa wuute ci loolu voilà yoo xam ne day possible kër nit ki man faa julli ndax li gën a dëgër nag marque euh, même imam ibn daqiq al-aid dane kariha malikun al farda aw manaahu imam malik de dafa sit ku julli farata ci biir walla boog da koo tere moo tax dangay gis ci biir mazhab bi am ñoo xam ne dañ naan la comme imam euh, kii ibn abdul bar ak imam ibn al arabi rahmatullah alayhi al maliki rahmatullah alayhi moom dafa jàpp ne non julli ku julli farata ci biir kaaba gi baax na ku fa julli farata baax na te ñoom min a'immatil malikiyya imaam ah, kii eh, al moom rahmatullah yi nee na li nga xam ne nag moo siiw ci suñu mazhab mooy tere ku fi julli farata ci biir kaaba gi te war reprendre at julli kantaa li nga xam ne mooy naafila mooy naafila moom man naa ne waaw mooy ma naafila ñoom nee nañu loolu mën naa nekk julli naafila fi nga xam ne mooy ci biir kaaba gi loolu mën naa ne parce que kii wu yonent bi alayhi salaatu salaam nii da ko wane muy xadiis bi nga xamante ne moom lañ gis muy xadiisu Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahuma léegi ah Uh, mu des ah. Hanabila yi rahmatullah alayhi jullit naafila d'accord nañ boo seetloo euh, à wax ji njëlit Seydina Abdullah ibn Abbas ak ñi ànd ak moom ñoo xam ne bariwul da ngay gis ne ñépp ne jullit naafila mën naa nekk ci biir Kaaba bi hein jullit naafila dañ cee mooy ñeneen ñi dañ cee d'accord léegi nag farata bi mooy fa wax ji ne am kon ci xanafiyey xanafiyey rahmatullah alayhi shafi'iyey rahmatullah alayhi ñoom ñu ne mbir mi possible na mooy que ne loolu nit julli ci biir kaaba gi loolu possible na naka noonu xanaabila yi am nañu ko wax ak tamit maalikiyey yi rahmatullah alayhi ñoo xam dañ ne ku fa julli farata mooy julli ji tamit baax na kanta Hanabila yi ci seen euh, bon dañuy non ñu bari ci ñoom it dañu ne naafila mën naa ne comme ñépp waaye nag li nga xamante ne nii euh, mooy julli farata ci biir loolu man da ne ñu bari ci Hanabila yi tamit loolu lañu wax voilà ndax lan ñoom dañ ne parce que comme li parce que ñoom comme que naafi la naafi la nga bon nañ wax li ñu wax ba pare après ñu ñëw ci logique ñoom li ñuy wax ñu ne parce que suñu borom dana wa haythuma kuntum fa wallu wujuhakum shatra fu ngeen mën a nekk na ngeen jëmale seen xar kanam yi bu ngeen di julli ci peggu kaaba gi moo ngeen wut ngeen diriger mu nekk seen direction léegi ñoom ñu ne nag ki nga xam ne day julli ci biir kaaba gi kooku moom comme li eh, kii doon wax eh, comme eh, li taxoon Seydina Abdullah ibn Abbas dañu waxoon la ko ci kaw léegi na ne ki nga xam ne daa nekk ci biir kaaba gi moom jubluwul ak kaaba gi ndax benn parteem da koo wan ginnaaw muy doxam ñoom it lu mel noonu lañu wax ne bu dee farata loolu na nga ne leen mais léegi la nag lan moo tax ngeen naafila baax na ñu ne naafila dañ koo woyofal ndax la ndax yonent bi alayhi salaatu salaam ci boppam day julli julli na naafila toog ci gëléem ci war waay bi muy tàmbali la féete kii lu mu tudd euh, euh, xibla bi après gëléem muy muy mu nekk voyage di dox gëléem gi fu mu tourné wala mbaam bi fu mu féete kii gëléem gi fu mu féete mu continuer julli noonu te du ko xëccaat ngir mu féete kii bi te Seydina Anas gis nañ ba muy ñëw Basra yéeg ci ki euh, ñoom Seyna kii Muhammad ibn Sirin bañ koy gàttandu fekk muy naafile ci biir ci ci kaw géléem ci mbaam mi yéego ñu ne loolu parce que naafile dañ koo woyofal voilà te yonent bi alei satu salaam julli na lu bu bu bu bu warwaay wi doon tourner feneen doonu koon xëccaan ngir mu nekk ci xibla bi kon loolu naafile la alors que bu dee farata nag loolu c'est impossible kon loolu la loolu moo tax euh, kon xanaa bi lay en tout cas ñu bari ci ñoom ne loolu nag farata bi moo dul mën a ne mais naafila bi mën na mën naa ne loolu da gis ne kon ñoom ak xanafiye ak maalikiyé yi rahmatullah alayhim dañuy niroo wax hein te loolu dañuy niroo wax